min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab ath-thalaathumi'a wa khamsatun wa sittuun baabu tahriimi lubsi rajuli thawban muza'faran kon al imaam al haafiz an-Nawawi di ñëwaat ak ñun ba léegi ci eh, téere bi nga xam ne. mooy al umur kitaabul umur al manhi anha téere bi wax ci mbir yi nga xam dañ koo aay dañ koo xaraab abdullah dañ koo tere suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent soixante quatre doon wax ci baabu tahrim isticmaali inaa'i dahabi wa inaa'i al fidda fi al akli wa shurbi wa tahaarati wa saa'iri wujuuhi al isticmaal xadis bi mujj woon gis moo doon xadis 1797 mu ne woon wa an Anas ibn Sirin rahmatullah alayhima annahu qaala kuntu ma'a Anas ibn Malik radiyallahu anhu 'inda nafarin min al-majus faji'a bi faaludhatin 'ala inaa'in min fidda falam ya'kulhu walillahi alhamdu wal minna faaluudha nag pâtisserie la boo xam bu siiw la <laughs> siiw na ci gaa yi ndekete <laughs> waaw après doon naa xoolaat ak kii kii exactement xool gaa yi di ko defar ni ñu koy defar rek yooyu quoi <laughs> waaw loolu euh, lu am solo la wallahu taala alam tey ñu jàll ci chapitre bi ci tegu trois cent soixante cinq mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal lubsi sol ar rajuli góor ki yi nag jigéen bokkul góor sawban yére boo xam ne muzaafara boo xam ne dañ ko teente safran za'faran mooy safran yére boo xam ne xam nga dangay ngay cuub ñuy cuuba yére yi cuub waaw da ngay am na am na cuubkat lañ jëlub yére cuube ko loo xam ne safran la tere gu ñu tere xaram moom xaram xaram parce que gis ci biir loolu mooy mazhabu shafi'i yi rahmatullah alayhi ma mi leen jiitoon xanafiya yi rahmatullah kenn dafa xaram ci góor muy sol yére boo xam ne dañ koo cuub Euh, ak zaafaran voilà kon imaam fii indiwu fi nag ay aaya ñaari xadiis la fi indi xadiis bu njëkk bi muy xadiis mille sept cent quatre-vingt-dix-huit xam nga bon am na euh, jotoon nañu gis ci wàllu yére yi ci kitaabul libaas waaw xaw na jël ay kii ca juillet deux mille vingt <laughs> ñu ngi ci février dix février deux mille vingt-six waaw de juillet jàpp début août deux mille vingt quatre lañ gisoon kitaabul libaas gisoon nañ buntu ba nga wax baat que chapitre bu njëkk ba baabu istihbaabi sawbil abyadi buntu ba doon wax sopp guñ sopp sol yére bu weex wa jawaazil ak possibilité sol lu xonq wal axdari ak lu vert lu wert wal asfari ak yére bu mboq wal aswadi bu ñuul wa jawaazihi possibilité min qutnin bu nekk ci coton Euh, euh, ak euh, kattaanin wa sha'rin mu nekk ci leen coton yi nga xam ne tissu la tissu wa suufin wa ghayriha illa al xarir ba mu des li nga xam ne nag mooy sooy te lool ci góor ñi la woon foofu ba ñuy gis xadiis yooyu bunt boobu taxawoon nañ ci côté yére yi voilà ndax moo ko taxoon a jóg leen imaam nag fii day indi loo xam ne day di ñuy delloo ci lu mel noonu waaw loo xamante ni dañ koo xaraamal waaw dafa bokk ci toolu ñu ñu sell ñi ci téere yi nga xam ne day wax mbir yi nga xam dañ koo xaramal yi nag ci góor kese la parce que sharia am na yoo xam da ko xaraamal góor ak jigéen ñoo ci bokk ndax ar rijaalu eh, eh, eh, an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaal fil hukm ndax jigéen ñi ñooy seeru góor ñi ci wàllu àtte bépp àtte boo xam ne ash-shaari'u salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daf koo waxta indiwul différencié wul teqantewul diggante góor ak jigéen ñoom ñëpp a ciy bokk bu ñëwee nag daal di teqantal comme li nga xam ne takk or bi ñu doon gis bee wees ci jotaay bee ñu génn hmm? wala yooyu takkaay yi loolu góor dañ ko ko tere lu dul loo xamante ne ay 4 grammes jàpp 6 grammes wala 4 grammes 25 ci eh, misqal ci wàllu xaalis waaye or dañ ko xaraamal alors ki jigéen mën na am ay takkaay yoo xam ne ci or xaalis loolu garaawul loolu bu amul. mooy ne euh, amul benn différence mais mu am yoo xam daa am différence mooy bu différence bi amee nag boobu ku nekk ak àtteem la comme sooy ah euh, sol euh, soie loolu ci góor par exemple dafa xaraam voilà comme ni nga xam ne ko gise woon walillahi alhamdu wal minna fii nag mu ne baabu tahrimi lubsi rajuli thawban muzaafara xaraamal gu ñu xaraamal góor muy sol yére boo xamante ne mu za'fara mooy dafay dañ ko cuub dañ ko tente cuube ko ak li nga xam ne mooy za'faran di safran mu ne xadis bu njëkk bi kon ñaari xadis la mille sept cent quatre-vingt-dix-huit mu naan Anas radiyallahu anhu annahu qaala naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi léegi xadis bu njëkk bi mu ne an Anas mooy saxaaba bi ñu gisoon xadis bi ñu génnoon Anas ibn Sirin eh, ci moom ay mbirum la doon nettali biñ ko indilee plat boobu nga xam ne ci lañ defoon faaluuza ji faaluuza ji waaye dañ ko defoon ci loo xam ne nag xaalis la woon lekku ci voilà moom Seydina Anas moom moo nettali xadis bi radiyallahu anhu annahu qaala nee na naha aaya na naha tere na naha interdire na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam an yatazaafara ar-rajul mooy góor gi di euh, daal di diwoo euh, euh, di di di di moo xam ci koor ci yaram bi diw li nga xamante ne yatazaafar parce que tazaafara yatazaafaru am na ñaar soit nit ki def ko ci yaram bi comme ni ngay jëli parfum daal di koy def sa yaram wala nga jël ko daal di koy def sa yére loolu tamit day am daal di ko ciy def nga xam ne ku ko gis day gis day gis couleur bi wala lu gën a kawe noonu bu dee parfum la xam nga man nga jël parfum def ko ci riitale ko ci sa yére yi ah bu dee bu zanfaraan bi mooy couleur bi da ciy def à à moins que nga sol yére boo xam ne zanfaraan couleur yi muy jël comme xonk su ak jaune yooyu yow yére bu mel noonu nga sol loolu amaana mën nañ ko bañ a gis waaye day xeeñ day am xet waaye loolu mu ne nag yeneen saa sam dafa tere an yatazaafara nit ki di jël zaafaraan bi ko utiliser mooy góor gi ci boobu day tekki nag day yenu leen ci yaram bi wala ci tamit ci yére yi wala bu jël ko sax zaafaraan bi cuube ko yére bi boobu moom moo gën a bari moom yére bi yëpp mu cuube ko ko ba nga xam ne euh, euh, couleur boobu lay yor loolu lépp da koy yenu mu ne euh, hadis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaam al-Bukhari yu naka noonu al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la léegi seen sëriñ daal imaamu Ahmadu hmm? eh, ibn Muhammad ibn Hanbal eh, eh, rahmatullahi alayhi <coughs> daal di koy solo. waaye naka noonu al imaamu Abu Daawuda as-Sijistaani seen bokku taalibi ak seen taalibi ñoom ñetti ñëpp imaamu Buxaari imaamu Muslim imaamu Abu Daawuda ñoom ñëpp ñooy sëriñu imaam at rahmatullah al-jamii ku nekk sëriñ nga ci moom. Ah, naka noonu al imaam an ko rahmatullah alayhi imaam Ibnu Maaja ko solo si noo mu ne woon rawaahu al-jamaa al imaam al-Buxaari rahimahullah mu ko di kitaabu libaas baabu tazaafuri lir-rijaal mu ne haddathana musaddadun mu ne nett nañu musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi abul hasani al-basri rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent vingt-huit rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abdul waaris mu ne nett nañu sëriñ abdul waaris ibn sa'id ibn zakwan at-tamimi al-anbari mawla abu ubayda at-tannuri ñii ne ba moo nekk euh, al-Anbari mawla at al-Basri yu gane àddina cent deux génn àddina cent quatre-vingts rahmatullahi alayhi mu jële ci Abdul Aziz man <laughs> <laughs> du ad-Darawardi ki ibn Suhayb la rahmatullahi Abu Hamza al-Bunani al-Basri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 alay abdal salatu wassalam génnaat ni ñu ne quatre-vingt-dix ñu ne quatre-vingt-onze ba quatre-vingt-treize am na ñu ne quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze ñu ne quatre-vingt-douze ñu ne quatre-vingt-treize wallahu ta'ala a'lam fële ca Basra di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yataza'fara ar-rajul waaw léegi mu ngi nii naha noonu la ko imaamul Bukhari indi kanta imam Muslim ñaari version la ci indi alimamu abulhusaini kitabulibas moom tamit wa zina na baabu nahi nahyi rajuli an tazaafur la ko ñoom imamul Nawawi mi tuddee hmm? léegi nañ gis ñaar yi nga xam ne moom noonu la ko ënde mu ne hadathana yahya ibnu yahya wa abu rabi'a wa qutaybatu ibnu sa'id mu jëlee hadis bi ci ñetti sëriñam yahya ibnu yahya di rayhanatu nisabur di yahya ibnu yahya ibnu bakr ibnu abdirrahman ibnu yahya ibnu hamad at-Tamimi al-Hanzali mawlaahum ñi ne min Qaril rahmatullahi alayhi an-Nisaburi gane àdduna 142 génn àdduna 226 qaala mu ne Abu Rabi'a sama beneen sëriñ di Abu Rabi'a di Sulaymaan ibn Daawud al-Ataki al-Azdi az-Zahrani al-Basri al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 200 34 wa Qutayba sama beneen ñetteelu sëriñ de Qutayba ibn wa Qutayba ibn Sa'id mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani yu gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qaala Yahya imaam Muslim mu ne sama sëriñ bu njëkk bi Yahya Rayhanatu Nisabur rahmatullahi moom dane axbarana kaddu gi lay tudd axbarana Hammad ibn mu ne ki ñu xabaare mooy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'il al-Basri al-Azraq gane àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi mu ne wa qaala al-aaxaraan kanta ñeneen ñaar ñi muy Abu Rabi'a naka noonu Qutayba ñoom ñaar lii ñoom haddathanaa lañ wax waxuñu euh, li nga xamante ne mooy axbaranaa ñu ne xabaare nañu wuñ xabaar nañ ne nettal nañu Hammaad mooy même Hammaad ibn Zayd an Abdul Aziz an Anas ibn Malik moom it gis nañ ko radiyallahu anil jami' anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an at-taza'fur mu ne qaala Qutayba qaala Hammad yaani li rijal voilà mooy ñaar ñi ñoom li ñu indi ñoom li ñu indi avant mooy ñoom dañ naw yem ci yonent saa sallam dafa tere an at-taza'fur ngay utiliser li nga xam ne mooy safran ci yére yéeg ci sa yaram léegi sauf que mu ne ba rek moom dane Hammaad moom bu ñu ko nettee dane yaan yi ki mu ci jublu mooy lir rijaal góor ñi la faa jigéen ñi voilà imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu teg ci ñoom imaam al euh, Muslim mu ne wa haddasanaa Abu Bakr ñoom ñaar buntu woom ñaari euh, xadiis yi fi indi mooy ñaar benn xadiis bi la ñaari version mu ne wa haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba bi itam mu jële ko bii nag ci ñeenti sëriñ wa amrun naqid wa Zuhayr ibn Harb wa ibn Numayr mu ne netta nañu suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absi mawlahum al-Hafiz al-Wasiti al-asl gane àdduna cent cinquante-neuf génn àdduna deux cent trente-cinq rahmatullah alayhi wa amrun naqid suñu beneen sëriñ di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz génn àdduna deux cent trente et un rahmatullah alayhi wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi gane àddina 160 génn àddina 232 wa Ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani al al al al-Kufi Abu Abdirrahman génn àddina 234 mu ne ñoom ñëpp ñeenañ ñeenti sëriñ yi yëpp ñeenañ <laughs> ah, wom nu Numayr def na Abu Kurayb bu <laughs> ma fàtte woon Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani moom tamit Abu Kurayb al-Kufi yu gane àddina cent soixante ans génn àddina deux cent quarante-sept kon moom moom mii nag mooy sëriñ waa kutubu sitta ci ñim fi yépp ki nga xam ne mooy sëriñ waa kutubu sitta jami'an mooy Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala rahmatullah alayhi mu ne qaalu sama sëriñ yëpp nee nañ Isma'il mu ne wa huwa ibn Ulayya Muslim ne Isma'il bi moo leen mooy doomu Ulayya di Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam waxoon nañ la Ulayya yaayam la baay Ibrahim la tudd te bëggul woon ni koy koy dàkkante la yaayam <laughs> mais noonu la siiwee Abu Bisr al-Bisri al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-asl siiwoon ci loolee rahmatullah alayhi ibn Ulayya gane àdduna cent dix génn àdduna cent quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi ah, mu ne an moom Ismaïl Ismaïl mu ne an Abdul Aziz ibn Suhayb gis nañ ko sa an Anas gis nañ ko sa radiyallahu anil jami' annahu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yataza'fara ar-rajul fii mu yokku ci ar-rajul mu ñëw voilà an yataza'fara ar-rajul léegi bon hadith <laughs> waaji Eh, hadis bii nag ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi nii kon gis nañ walillahi alhamdu wal minna ni nga xam ne noonu la ko ash-shaykhaani daal di indee léegi mu des imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri wa an-Nisaburi rahimahullah mu wax ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj ngir wane suñu lëkkaale ak suñu bunt bi baabu tahriimi lubsi rajuli sawban muzaafaru voilà baabu buntul xaraamal góor gi di sol yére boo xam ne muzaafara mu ne haaza daliilun li madhabi shaafi'i wa muwaafiqiihi fi tahriimi lubsi sawbil muzaafari ala rajul waaw mu ne imaamu Nawawi mu ne ci al minhaaj bi muy sara xadiis bi lii moom tegtal la. ci mazhabu imam ash-Shafi'i ak ñi ànd ak moom ñi dëppook moom ci loolu kënee ne lii day wane xaraamalu sol li nga xamante ne mooy yére boo xam ne dañ ko cuube safran li nga xamante ne mooy ngir góor euh, euh, euh, loolu moom lu leer la waaw léegi kon lëkkaale bi moo tax moom loolu mooy seen mazhab moo tax mu tudde baabu tahrimi sauf que loolu mooy mooy seen li nga xamante ne mooy seen mazhab Ah, Cheikh al euh, al Abdullah al imaam al haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a daal dinay traité hadis bi hadis bu am solo na ko euh, ak ñoom euh, Cheikh al imaam al Mubaarakfuuri waaye gis naa ne kii dajale na wax yooyu yëpp nañ jël moom baxs bi mu ci def ah, al Cheikh Muhammad al Éthiopie rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a ci li nga xamante ne ci lay sharh Sahih imaam Muslim al-Bahr al-Muhit as-Sajjaj sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj mu dajale li nga xam ne moom dajale moo tax da buy wax daan qaala al-Jami' ki dajale waxu boroom xam-xam yi yëpp nee na voilà mooy dañoo dajaleel au lieu mënoon nañu jël imaam al-Hafiz Ibn Hajar euh, jàng nañ liir nañ gis nañ li mu wax euh, al-Mubarakfuri moom itam li mu wax ak yooyu bon léegi di jëm fii di demaat fii di demaat fii di ubbi fii di ubbi fii léegi nañ jël li nga xam ne moom a Cheikh Mouhamad Ali eh, ibn Adam al-Éthiopie rahimahullah daal dina koy wax ci masala bi mim ne al masalatu thalitha fi ixtilaafi ahli al-ilm fi an-nahyi an at-taza'fur lir-rajul eh, bi muy shara hadis bi mu ne ñetteelu masala bi ci wute bi nga xam ne boroom xam-xam yi moom la ñu wute ci tere gi nga xam ne moom lañuy ñuy tere góor muy utiliser zanfaran di ko def ci ay yéreem di ko cuube yéreem mu ne dahaba Shaafi'iyu wa Abu Hanifa ilaa man'i rajuli 'an at-taza'furi mutlaqan halaalan kaana aw muhriman wa dahaba Maalikun wa jamaa'atun rahmatullahi 'alaa al-jamii' ilaa jawaazi lubsi al-muza'fari lil-halaal wa qaaluu innamaa waqa'a an-nahyu 'ani al-muhrim faqat mu ne imaam Shaafi'i naka noonu imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhima ñoom seen mazhab li ñu jéng jëm mooy dañoo tere góor di def di jël di cuub yéeréem ak safran ci lu ñu doyal moo xam waa ji daa daa nekk ci période de sacralisation dafa armal ngir aj wala umra wala yooyu yëpp defu ko c'est la même chose waaw amul benn différence dañ koo tere mu ne kanta imaamu Malik ak mbooloo mu ànd ak moom ñu ne ñoom rahmatullah alal jami que ne sol yére boo xam ne dañ koo cuub ak zanfaran loolu kiñ ko tere mooy kii armal waaw kii armal lañ ko tere sinon bu dee armalul loolu dara newu ci voilà bu dee xalaal la moom lañ naan la xalaal voilà kon loolu la quoi mu ne nag léegi muy toxal waxu imaam al-Hafiz na Hajar biñ la waxoon al-Fath mu ne qaala fil Fath mu ne wax na al-imaam al-Hafiz na Hajar al-Fath fi Fathul Baari rahmatullahi alayhi mu ne waxtu li fa fi nahyi an at-taza'fur hal huwa li raa'ihatihi li kawnihi min tiib an-nisaa wa li haadha jaaza jaa'a az-zajru an al-xaluq aw li lawnihi ah fa yaltahiqu bi kullu sufra ah, léegi moom mu pose ay question mooy al imaamu ki nga xamante ne mooy al imaamu abu ah, ah, eh, ibn hajar rahimahullah mu ne eh, boroom xam-xam yi wute nañ ci tere bi ñu tere ak tazanfur mooy di utiliser zanfaran di ko cuube tente ko sa cuube ko sa yére est-ce que li tax ñu tere ko xet gee tax parce que daa bokk ci li nga xam ne jigéen ñi lañ ko xamee parfum wu jigéen la voilà moo tax parfum wu jigéen am na mooy par exemple za'faran jigéen ñi ñoom mën nañ ko utiliser alors que bu dee góor ñi bu dee ci mazhabu shafi'iyya yi nii surtout di ko def sa yére yeeg yooyu ak sa yaram yi loolu dañoo ñoom dañ ne daf xaram ci lu mu joyal ak moom ak ki nga xamante ne mooy euh, shafi'i euh, hanafi hanafiya yi rahmatullah alayhim waaw léegi ñu ne est-ce que kon xet gee tax ñu tere ko parce que parfum wu jigéen la walihaada te looloo tax kon jaa mu dikk az-zajru jajj anil xaluq alxaluq eh, mooy benn parfum la boo xamante ne zanfaraan dañ ko ci boole waaw nga xamante ne li ciy gën a noot mooy comme lii boroom awnul ma'bud wax mun a tiibun murakkabun min az-zanfaraan wa ghayrihi wa taghlubu alayhi al-humra was-sufra voilà waaw mu ne Euh, loolu mooy benn parfum la boo xamante ne dañ ko composé ci zaafaraan ak leneen lu dul moom mais bi ci noot nag ci couleur am mooy day xonq wala mboq mu xonq bi wala mboq bi loolu la quoi léegi nag euh, euh, kon mu ne xanaa ko imaam al-Hafiz mu ne looloo tax wala boo xanaa looloo tax bu dee xet gee tax tëgg ne parfum wu jigéen la ñu tere loole aw li law ni wala couleur am la mooy xonq gi muy xonq wala mboq gi muy mboq ah fa yaltahiqu bi kullu sufra bu ko defee surtout surtout mboq gi bu ko defee lépp lu mboq rek dañ koy tere est ce la mu ne waqad naqala al-Bayhaqi an ash-Shafi'i mu ne al-imam al-Bayhaqi moom Shafi'i la mu jële ci seen sëriñ bi toxal jële ci ash-Shafi'i rahmatullah alayhi dabu ko nag mooy bokkuñ jamono waaye mooy ki gën a ci Shafi'i moo tax kullu Shafi'iyyin ah, iyaalun ah, kii abu ah, al-imam Ash-Shafi'i war nga ko dooleel njëkkal la borom xam-xam yi wax ba mu des al-Bayhaqi mi voilà moo delloo vraiment masala yi nga xamante ne imaam yi shafii yëm di cosaan mu tegu ci diine ci ci charia euh, bi ci euh, tegtal yeeg yu mel noonu léegi mu ne annahu qaala mu ne soo soxal euh, moom nag toxal na jële ci seen seen imaam Ash-Shafi'i kene annahu qaala <coughs> mu ne sëriñam imaam Ash-Shafi'i dana rahmatullah anha rajul man damay tere góor gi alxalaal ki nga xam ne mooy ajul deful dara newul période de sacralisation bi kulli xaalin an yatazafar ci bépp xaal amul nu muy muuse ko mucci ba mu koy def lool moom lu ma koy tere la wa amuruhu dama koy digal ida tazafara an yaxsula bu dee da koo def te xamu ko woon wala boog rëcc defal mu rëcc la def ko na ko raxas loolu laa koy wax qaala mu ne moom imam Shafi'i rahimahullah wa uraxisu fil mu'asfar kanta mu'asfar loolu dama ciy permettre moo asfar en fait Abdullah moom beneen affaire la boo xamante ne nii mook lii jege nañ mooy yére boo xamante ne nii day am za day am safran moo kii zafaraan nga xam dañ koy cuub euh, lool mooy al al al euh, kii parce benn garab la ci lay jógee boo xamante ne moom la ñuy euh, cuube Euh, yére yi waaw moom lañ koy cuube nga xam ne day rafet lool nga xam ne lool jigéen ñi lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko bàyyee voilà <laughs> léegi euh, loolee nag lay wax ko waaw loolee lay wax que ne loolu dañ ko bu dee boobu moom moo euh, man ash-Shafi'i rahimahullahu taala <coughs> gisuma ne loolu garaaw na waaw wa uraxisu permettre naa nit ki góor gi anil mu'asfar waaw mooy bi nga xam ne dañ koo cuube asfar benn euh, gàncax la boo xamante ne en général cuub bu xonq lay joxe waaw waaw mu ngi noonee <clears throat> moom lay joxe quoi euh, loolu la euh, loolu nag bu dee góor jigéen ñi dara newu ci waaye fii góor ñi lay wax mais sauf que imaamu yi dane moom bu dee góor bi moom wa uraxisu may naa permission bu dee loolu jàpp naa ne loolu dara newu ci film asfar li am na nii lu tax li am na nii lam ajid ahadan ndax dajuma kenn ci boroom xam-xam yi yax kii muy nettali yuxkaa anhu ñuy nettali di jële ci moom kene loolu da ko doon dañ ko koo tere wala da koy tere illa ma qaala ali li saydna lu dul li saydna ali na abi talib radiyallahu anhu wax ne nahaanii yonent saa sallam da saydna ali dane yonent mi alay saa salaam moo ko tere bokk na ca yam ko doon tere mooy mu asfar bii ci la ko boole woon waaw mooy muy sol yére boo xamante ne nii mooy daa dañ koo cuube tuub bu xonq boobee nga xam ne ci garab googee lay jógee asfar léegi nag loolu noonu euh, loolu lay wax loolu lay wax ne man ci Seydina Ali kese te boobu da comme que radiyallahu anhu Seydina Ali ibn Abi Talib dane nahaani yenent bay saasaam tere na ma mu ne wala aqulu waxul nahaaku waxul ne tere na leen kon loolu mu nekk loo xam ne day mel ni ab tere la boo xam ne dafa jagle Seydina Ali ibn Abi Talib imam al-Hafiz ibn Hajar mu ne radiyallahu ne qaala al-Bayhaqi mu ne imam al-Bayhaqi nag nee qad warada lii nag suñu sëriñ bi gisu ko waaye qad warada daal dinay rot zalika man ghayri ali mooy lool Seydina Ali ne yonent bi saa saa moo tere may sol yére boo xam ne moo asfar la mu ne mais loolu jëlee nañ ko ci keneen ku dul Seydina Ali ibn Abi Talib nee na mu daal di indi hadith Abdullah ibn Amr hadith Seydina Abdullah ibn Amr te moom la ci imam An-Nawawi teg fii ci Riyad bi ñu ngi hadith 1798 1799 moom la teg. nga xam ne Seydina Abdallah ibn Amr ne ra'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayni mu'asfarayni fa qaala ummuka amartaka bi haadha ama ummuka amaratka bi haadha ah qultu aghsilha qaala bal ahriqhuma voilà <laughs> am ci benn riwaaya mu ne ko inna haadhihi min siyaabil kuffaar fala talbasha voilà parce que Abdallah ibn Amr loolu la imaam al-Bayhaqi di wax ne noodu Seydina Ali kese la ko yore saa sa wax <laughs> déedéet daa suñu seen sëriñ bi daa gisul xadiis bi kese ndax nee na yonent bi alayhi salaatu salaam te xadiis boobu mu sax imaam muslim voilà ba ñuy gis buntu biñ la wax sànq eh, bi ñuy tàmbali muy kitaabu libaas fële eh, bi ñuy gis xadiis yooyu surtout xadiis 781 hmm, bi mu ne wa anil Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu qaala kaana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam marbu'an wa qad ra'aytuhu fi hullatin hamraa maa ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu boo dellee foofu taxawoon nañ ci xadiis bi voilà mais riwaay yi doon indi ñun mooy riwaay te ndax imaam al-Hasan Hajar doon topp lim doon wax riwaay yi nga xamante ne nii ay ñoom imaam euh, at yi moo ko solo woon ak yooyu ci Abdallah ibn Amr hadiis Amr ibn Shu'ayb an abiihi yooyu di wax ne yeneen saa sam da koo tere woon gisoon mu sol ak complet ñaari yére yoo xamante ne nii moo asfaray nii yoo xamante ne nii dañoo xonk parce que loolu ay ay habits yoo xam dañ koo teente garab giñ la wax sànq nga xam ne ci xonk la jëm. fa qaala léegi nee na bokk na mu ne loolu hadis bii nii voilà mu ne saa sam da koo gis mu sol ñaar yooyu fa xaala mu ne ko ummuka amaratka bi hadha ne ko yow Abdallah <laughs> sa sa yaay moo la digal lii parce que yére jigéen ñi la <laughs> est-ce que jàppul ne kon mooy man ngeen ko sol moo la ko digal te koy sol kultu ma ne ah ma xam ne yoneen saa saam neexu ko li mu gis ma sol ko nii ma ne kon yoneen saa saam maraxas leen mooy maraxas leen ba affaire bi dañ tent boobu dañ set ah mu ne bal yoneen saa sallam ne ko déet ahriq huma daal di taal loolu dinañ ñëw ci xadis boobu buñ ci accès bii di ñëw insha allah mu ne wa fii riwaaya am na riwaaya boo xam ne dana inna hadayni min siyaabil kufaar dana ñaari yére yi ma la gis nga sol mooy eh, coupe bi ni ñu ko defe ci yére yéeféri la bokk fala talbasaha bu ko sol voilà mooy ci yére kufaar yi kon loolu le imam al-Bayhaqi ne loolu kon lii day wane ne du loo xam ne yonen saa sallam sayyidina radiyallahu anhu kese la ko wax ndax ñëw na kon ci say hadith sayna Abdallah ibn Amr bi mu ne ko fala eh, talbas huma bu leen sol mu ne akhrajahu Muslim loolu imam Muslim comme niñ ko wax moo ko solo mu ne wax fi lafdin ci leneen ci wax nañ lépp arsiluha na akhziluhuma ndax ma fóot leen arsiluhuma yeneen saa sam ne ko déet bal li am taal leen mu ne qaala al-Bayhaqi imam al-Bayhaqi ne rahmatullah alayhi bi mu ëndee lii falaw balagha dhalika ash-Shafi'iyya la qaala bi mu ne hadis bi bu jote woon suñu sëriñ bi Shafi'i koronte kon moom lay wax ittibaan ndax topp gu muy topp li sunna sunna yoneen saa saam ko aadati yow xam ne loolu mooy aadaam quoi waaw lii nag da koo gisul rek voilà daa xamul woon hadis bi gisu ko moo tax mu jàpp ne hadis yi bi kese la gis te boobu dane nahaa nii yà yoneen saa saam man la tere mu ne waxul nahaakum waxuleen tere na leen mel ni tere boobu pour moom kese la kon pour Seydina Ali ibn Abi Talib moo tax mu ne kon man permettre naa góor gi muy sol yére boo xam ne mu asfar la waaye loolu daa ñàkkoon a gis xadiis bi kese noo tax taalibeem bi al-Bayhaqi rahimahullah ne bu ko gisoon moom lay topp topp ndax topp gu muy topp sunna kom ni mu nekk aada mu ne waqad kariha al-mu'asfar jamaatun min as-salaf al-imam al mu ne daal dinay sip yére bu mel noonu Abdallah ibn Amr doon soloon beneen saasam gis ko ko jamaatun mbooloo min as-salaf ci salafu salih rahmatullah alayhi wa bi karahatihi loolu nag la Euh, kii euh, karaaha mooy tahrim la karaahatu tahrim bi nga xam dañ koy tere waaw dafa haram mu ne ñi wax loolu min ashaabina suñu mbokk yaani ash-Shafi'i ki muy jublu ash-Shafi'i mooy al-Halimi muy al imaam al-Halimi rahmatullahi alayhi mu ne wa raxasa fihi jamaa am na benn mbooloo ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ñoom dañ ne loolu dara newu ci te loolu euh, <laughs> loolu dinañ ci ñëw bii ñëw ak même fii nii ñu nekk nii voilà <laughs> te imaam Shafi'i moom la waxam sànq. ne loolu permettre na ku sol mu asfar mu ne was sunnatu waaye ma ne sunna man al yi awlaa moo gën a yey bil ittibaa ñu topp ko waaw mooy képp ku fi wax lu wuteeg waxu yoneen saa sallam ak kum man di doon mooy suñu imaam ak yépp dañ koy utal ngànt waaw ngant lañ ko mën a wutal mais jamais ñu bàyyi fi sunna yonent bay saa saam di leer fi ñun parce que suñu sëriñ waxoon na lu wuteeg lool jamais waxoon naa la lool xarul ak ku xamul dara ak koo xam ne c'est un fanatisme buy taxawaalu di woote wu xam-xam waa tam na ñoo xam ne am nañu xam-xam mais c'est des fanatiques ay fanatiques lañu waaw loolu moom musiba la ci nit kiy def loolu waaw waaw laa yanbaghi li ay ahad waaw ida ida ida ata <laughs> ida raa sunnatan wadihatan an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahihatan an yad'aha wa yatba'u ku mu ko sopp way waxu ku ko so ku mu nekk ku ku keneen ku dul moom amul yellul kenn bu gisee agsi ci moom sunnaay yonent way saa saa bu leer te wir mu ko fiy bàyyi ndax waxu képp kenn ku man di doon